waxtaan yi yi ñuy amal fii ci béréb bii ñoom danañ ko jàllale kon ni leen ko waxee ci njàlbeen gi rek ki ñu dalal tey muy sëriñ Mouhamadul Amin Baara Mbacké di doom ci sëriñ Mouhamadul Moustapha Bassirou moom sëriñ Bassirou moom Xaadimu Rasuul moom lañ dalal fii jotaay bi tey bal ma koy jox kàddu gi rek ni ñu ko baaxoo defee ak yi nga xamante ne ñoo ko fi jiitu woon xam naa ne damay tënk aslëf rek ci ay yëngutoom ak ay jaar-jaaram euh, mu jànge alquranul karim ci poroxaan ginnaaw njàngum alquran tamit mu jànge xam-xamu diine ci diggante njaareem ak Touba ginnaaw bi mu xamloo wàllu diine ak alxuraan ba noppi ci la dugg nag ci école française yi tàmbali njàngum tubaabam ba mi ngi amee baccalauréat ci lycée Ngalandou Diouf mu amee foofee bac C ginnaaw bi la bawoo fii Sénégal dem fële ca France lépp rek di continuer am njàngam ba am benn diplôme bu ñuy wax BTS muy brevet technique supérieur ci wàllu informatique ak session waaye nag yëmul ci loolu ba tey mu continuer am njàngam foofu ci France ba yàlla baaxe ko mu am licence ak maîtrise ci wàllu administration économique sociale ba tey mu continuer ci njàng moomu rek ba yàlla baaxe ko mu am DESS muy lu ñuy wooyee master 2 na xam ne doctorat rek moo ci topp ci wàllu ba tey information informatique ak session bi mu jàngee ba noppi tamit foofu ci France liggéey na fa ci cabinet yi lu toll ak fukki at ak ñett ba ci atum 2012 ci la mujjee liggéey ci benn cabinet benn cabinet bu ñuy wax ex ak Accenture baax ak Accenture kon ci cabinet boobu la mujj liggéeyee foofu ci France ci diir boobu tamit diir boobu nga xamante ne ci la nekk di jàng ak di liggéey euh, dafa boole woon njàng moom ak liggéey boobu boole ko ko ak gëstu ci wàllu garab mën nañoo wax ne lu mat fukki at ak juróomi ngi nii yoo xamante ne mi ngi gëstu ci wàllu wàllu garab muy li nga xamante ne incha allah moom la fas yéene waxtaanee ak ñun tey jii nii xam naa ne bu ko toppee dana xam ne kii li ñu wax nii lu mu xam la. Euh, bi ko yàlla baaxee nag mu dellu si fii ci Sénégal ginnaaw ci wàllu googu la ñu gëstu lu ma fukki at ak juróom ci anam gu nekk nag mu euh, ubbi mu def benn pépinière fii ci Touba ñu fay euh, yëngutu ci wàllu xeetu garab yépp nag. xeetu garab yépp ñu fay yëngatu mu mu tuddee mu tuddee pépinière boobu mu ngi ko tuddee xar baax garab xar baax garab la ubbi kon fii ci tubaa nga xamante ne ci wàll boobu ci la yëngatu kon incha allah waxtaan wi ni nga xamante ne noonu la fas yéene doxe ci njalbeen ñu indil euh, am solo gi nga xamante ne am garab am na ko solo ci biir alquranul karim ak ak e, maanaam ci wàllu diineeg wàll bu nekk am solo gi nga xamante ne garab am na ko solo ak garab nekk gi mu nekk kiimtaan nekk gi mu nekk kiimtaan loolu tamit insha allah fas yéen nañu ko andi andi ñu tamit e, garab ni nga xamante ne noonu la nekkee wàccuwaayu garab ci diggante bindee fi waaw léegi nag bu ñu indilee loolu nga xamante ne lépp loo xamante ne aju na ci njariñu garab ba noppi nag danañu indil conséquences yi nga xamante ne moom la ñàkkum garab mën a jur bu fekkente ne sàggan nañu ba garab amatul ci kaw suuf loolu noonu naka laka lim ñu mën a indil ci ay conséquences loolu incha allah danañu ko indil su noppee ci loolu nag mu indil ñu ginnaaw nga xamante ne garab ta ñàkk ci kaw suuf munta ñàkk ci dundu doomu aadama tamit naka lan mooy seen responsabilité bañ man ko war koo mën a sàmm ba mu bañ ñàkk ci kaw suuf kon insha allah euh, waxtaan yi noonu la fas yéene doxe xam naa ne dama koy jox kàddu gi rek insha allah ñu fàttali rek ne euh, koo xamante ne am nga laaj bu aju ci waxtaan yi insha allah bu fekkente ne waxtu yu may nañu ko rek bu noppee dana tontu dana tontu insha allah ci laaj yooyu kon li ñu def rek moom mooy li ñu def mooy dañ koy jox kàddu gi rek di ñaan yàlla defal ko tawfiq defal ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu baax na asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu yi eh, yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi maa ngi leen di eh, nuyu eh, nuyu ba gën a sell naan leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci eh, bis sell bi ci sell bi ak ci bërëb bu sell bi di sant yàlla bu baax ba mu dajalee ci bërëb bi ci waxtu yi ngir waxtaane lii di garab Euh, ci anam goo xam ne li ci yéene mooy euh, kenn ku ne ci ñun jóge fii amee ci yokkoo ci ci loo xam ne da ko jëriñu ci wàllu woowu euh, xam ci sab taxawaay xam ci fan ci mën a féete incha allah maa ngi sant yàlla it bu baax ci njëlbeen gi ci mbokk yi taxawu Al Wafa ci invitation bi ñu ma def ngir ma ñëw waxtaani ci lii day wane seen ubbiku ak yitte ñu def xam-xam ak yaatal diine ji bu wér ndax euh, waxtaanee euh, thème yu mel nii dana euh, ubbi xelum judd yu bëree bëri ci ne diine ji lépp la ëmb te lépp la war a ëmb ci sunu dund warta nekk rek bërëbu dugg ci jàkk ji génn dem daal koy laf foofa déedéet dafa war a dox ci sunu dund bis bu set ci waxtu wu ne ci saa su ne ci sunu defin wu ne kon nag lii wane na ak yeneen thèmes yi may dégg ñu ko ñu ñu invité ci aw nit ñoo xam ne dañ seen xam-xam dafa màcc ci loolu day wane yitte ju def ci xam-xam te lu ma a sant yàlla la ndax euh, diine euh, yusr kese la te yusr nag yaakaar naa jàppandal nit ki lu koy jàppandal addunam ci la <laughs> ci la bokk euh, su ci jiituwul waxtaan bi tey incha allah li li ma ci gën a kii mooy fexe ba ci tënk ci waxtu gàtt wi ñu am euh, waxtaani ceeg yéen ci tolluwaay bi ñu am ci wàllu garab ci réew mi euh, rawat na ci sunu gox bii diggante Touba ak Daaru Muxti ak euh, goxu Bawol bi nga xam ne fi lañ fi lañ dëkkee ak ci àdduna bi ci boppam ndax day loo xam ne mën nga ko génn foo gis romb ko mu mel la yomb lool waaye day loo xam ne tuutuut te mat te genn anam ni ma ko mën a tënkee fi ma bëgg a tàmbalee sama waxtaan rek mooy euh, ci alxuraan karim suñ borom euh, waxtaan woowu mu woo malaaka yi euh, naan leen dama nar a yabal doomu aadama ci suuf muy aadam mu nekkal ma fi wut ma fi muy xalifa googu baatub xalifa googu gëm naa ne dafa ëmb làmb ay responsabilités yoo xam ne war nañu ñun ñi ñi xam ne ñooy doomu aadama yi wuutu Seydina Adam eh, ci kaw suuf si am na ci loo xam ne kon jàpp war nañoo dañoo dénk bërëb bi ñu nekk ak li fi nekk ku dénk bërëb nag dénk ñu la bërëb ba kese bërëb ba la ak la fa nekk nga sàmm ko si kem tay kàttan te suuf si day bërëb boo xam ne suñ boroom da cee jëfal boppam ci xelam ci ci ci ci ci xaralem ci xereñam loo xam ne noonu mu ko waxale boppam ci tabaaraka rek foo wëlbatiku xoole da ngay yéemu ci taarub lim bind ak ci ci ànd gu ànd méngoo gi mbindeefam yi méngoo euh, suuf si ngelaw yi euh, ndox yi euh, garab yi mala yi doomu aadama yi ak yeneen mbindeef yi nga xam ne sax gisuñu leen kon jàpp naa ne kenn ku ñun ñi nga xam ne yàlla dañoo tànn ci baaxam ndax bu mu leen waxee loolu kenn malaaka yi am duñ ko toog seeg seen jaaxle jaaxle ci ne dinañ fi nekk di yàq ak di def lu noonu ak tur def waaye yàlla daf leen tontu lu gàtt xam na ne loo xam ne xamuñu ko ñoom kon nag bay bu ñu rafet njort ci ne xëy na loolu malaaka yi gaan nga ci ñun na ak yàq ak def sofaan dana fi am waaye suñu borom mel ne ci nu ma ko mën a waxee eh, ci ci noppeem ñu ne ne xëy na duñ fi def loolu kese kon nag ñu sante ko yàlla bu baax ba mu ñu te feexale indi ñu fii dénku ñu lii eh, ñaan ko mu kàttal ñu ba ñu yore ko na mu gën a rafete na mu ko bëgg ci ñun Euh, garab nag su fekkee dañ ciy waxtaan fii ci bërëb bii dafa dañuy tàmbalee xam naa tàmbalee ko ci ci alxuraan ak it ci si euh, si ci ci xadiis ba xam luñ ci gisee xam naa li ma njëkk a seetlu ay jamono ci gannaaw mooy euh, fan fan la fan la diggante doomu ak ak garab tàmbalee ci ci histoire xam naa dangeen ko seetlu sax ci alxuraan daanaka sunu sunu laale bu njëkk ak sunu borom ci ci ci tere gu mu ak garab la xam ba loolu da ko seetlu kon nag mat naa bàyyi xel bu baax a baax xam naa am na loola fi wax ci ku xaw ma lan defoon dara sama am dafa mel ne kon war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ci ci ci ci ci toppatoo kon loolu yaakaar naa njëkk wane na njëkk solob garab googa te suñu borom yaakaar naa du def dara ciy neen ala kulli xaal euh, te booba it li may wax toujours alxuraan li may mat a jàpp la mooy lu wax dara dara ci oyof ci neen soo xoolee bu baax booba seytaane bi muy euh, xiirtal euh, Seydina Adam ci ci ci ci ci ci ci ci ci laal garab boobu da ko ci dikk ak ak ak xem xam ak ak ak ak xul maam ak dundugul jeex mel ne garab boobu dafa làmboo lool donte ay nax la it war nañ ko bàyyi xel ndax suñu borom tuddal na ko boppam kon dafa mel ne te soo ko xoolee sax ci garab yi ñuy dundal bu ci ne am na ci xeetu uh, defar nit loo xam ne lu yéeme la soo ko xoolee ci biir moo tax ma ne foofu lañ njëkk tàmbalee laale boobu benn muy lu am solo soo su loolu jàllee it uh, uh, dama war a xalaat loo ñaan sama mbokk yi fi toog ñu toog xalaat ñun ñëpp bi suñ maam aadama ñëwee fi kaw suuf lan la fi war a fekk lan ma fa war a nekk ak wéttalam bu njëkk ci jàpp ndal ak nekkeem fii tabax yi yaakaar naa kenn ku ne xam ne nekku fi woon xëy na doj yi ñu ngi fi xëy na ndox mi ngi fi woon waaye kenn sikku ne garab mi fi woon ndax suñu boroom ci yërmande moo ñu indi li ñu soxla lépp nu ñu fiy nekkee ak na mu gën a rafete mu jàppandal ko te suñu xoolee bu baax xam nga mala moom doo fekk la xaar nga war koo rey war koo jariñoo foo ko romb dana dox nga seet nooy def moom garab dong li yàlla def ci moom yërmaane googu muy lu dund loo xam dafa toog ci bërëb di xaar ci tàmbalee ko ci ay reenam ba ci ab bantam ba ci ay xobam ba ci ay tuuturam ba sax ci li muy nooy gis li génn suy nokki kon li ma bëgg wax foofu moo di ne suñu xoolee foofu ndax kat eh, yërmaande soo ko tënkee mooy eh, fegal la say jaaxle ak eh, teral la ci say say soxla soo xoolee bu baax doomu aadama fii ci kaw suuf bon su dee ci wàllu ñam yaakaar naa ne yëpp leeral kenn garab nag dafa am ñaari ay pàcc yu bëree bëri waaye li ci gën a am li tax ma bëgg waxtaan tey sax ak yéen mooy garab yi nga xam ne dañoo gën a sax gën a gudd fan ndax am na li ñuy wax xam ne day am ab bu gàtt xam nga suñ dee suñ dee maanaam eh, jël lu mel ne dugub dugub da koy ji ab ab cib nawet mu daal di sax daal di kii wala nga roose ko def ko mu di sax daal di kii daal di jeex nga tàmbaliwaat eh, ci biir loolu nag xeet yu bari loolu mooy eh, xabba yi dund dund yi lépp luy luy luy xeetu dund noonu lay defee waaye nag dafa am yeneen xeetu mooy yi nga xam ne dañuy ay weer ba ay eh, ba yenn yi sax xam naa ne su ma ko waxee dina am ñum ñum jaaxal am na garab yoo xam ne yi gën a gudd fan ci àdduna eh, yi gën a gudd fan ci àdduna am nañ ba ñeenti junniy at waxuma ñeenti téeméeri at ñeenti junniy at nga xam ne fekk nañ fi jamonoy Firawna <laughs> yu weesu te ñu ngi dund ba léegi xam nga kooku yàlla may na ko lool kuy dund xam nga dund lu oyof eh, soo soo tegee aw aw aw doj wala lu lu dundut mënoo ko nattali mukk ak lu dund dund day lu yéeme lu suñu borom def loo xam ne man bis bu yàlla sàkk su ma xëyee di leen xool ñoom garab yooyu may dëkkal dëkk dëkk seen biir eh, dañ may yéemaat ma yéemaat suñu borom ndax eh, dañuy eh, noy ni yow dañuy lekk ni yow dañuy tawat ni yow dañuy noppalu ni yow <laughs> dañuy am wax ku ñu màggee ni yow li dund li dund lépp la ñuy def ni ñun yàlla def ci ñoom nag soo leen xoolee nag yéemaat ci yàlla ci yërmandeem xam nga ñun nii suñu soxlaa daal dañuy dem jëli ko waaye ñoom yàlla taw feexal leen daanaka li ëpp ci ñoom bërëb biñ toog duñ fa jóge te moo naa ña ngay dund moo naa ña ngay màgg moo naa ña ngay amal njariñ doomu aadama yi ne ci lépp euh, su loolu jàllee it euh, suñu xool ba tey ci ci wàllu alxuraan yaakaar naa li njëkk a ñëwaat ci xel mooy eh, li ñu yëngu ñun ñëpp jëm ca muy suñu yittee muy suñu mébét lan la aljanna la ñu dikk ci nangul gi nangul suñu borom eh, waaw waaw kon eh, àjjana moomu dëgg la Eh, maanaam moom doy na sëkk waxtaanu boppam ndax àjjana yaakaar naa eh, lu lu lu lu damay fàttaliku bis ma dem ci benn jàkka eh, sama mbokki naar yi ñu fa ëppoon benn imaam ji di nettali àjjana na mu mel ba ciy nettali bisub àjjuma su ñëwee marché bu nit ñey dem di fa di fa dugg bàyyi seen i soxla ci seen kër mu yéem ma lool bu ma génne xalaat ci xalaat yu yàgg man waa mu marché lu mu fay wuti waaye ci ci ci ci gàttal kenn ku ne ci ñun xam na ne àjjana la li ci gën a mébét la fay fekk du kon yàlla na maanaa su fekkee ñoom seen aada marché mooy li gën a kawe seeni i bëgg-bëgg ak seen seeni seen i xemmemteef jaay yaadu na ñu am ko fa kon nag loolu lees ma a dégg la waaye suñ delloo ci baatu cosaan bi aljanna lan la ab tóokóor la soo ko xoolee sax na koy leeral la boppam yàlla nag yaakaar ne waxam doy na sëkk tegtal jël ñu koy seet ci keneen wala ñu koy xalaati neneen noonu mu ko waxle boppam ab bërëb la bu ay garab dajaloo yu am meññeef yu neex yu taaru yu ndox bërëb boo xam ndox dafay daw ci tënk te nit kii dafa am dara lu ko lor ba sax ci ci ci xadis dégg naa am na ñuy laajte euh, mbirum dégg dégg dégg déem yi te yàlla di teg déem ci àjjana euh, yàlla bind leen euh, su boobaa dégg dañ dañ seppi dégg ci déem bi dootu ci amati kon garab li wax naa ko léegi suñu laale gu njëkk ga <laughs> dafa mel ne foofu lañ tàmbalee te fa ñuy yaakaar it bëgg fa aw xéewal ak jàmm ak yokk defaru suñu borom yokk fa ji dikk kon nag war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax te damay wax ni nit kat euh, su la nit diggee loo xam ne xamoo ko yaakaar naa danga nga desee am ak xiital ci góorgóorlu ci am ko waaye su la yàlla dimbalee ci kaw suuf fii def fi loo xam ne soo ko gisee doomu aadama yépp ci mànkoo loolu foo dem xeet wu ne bëgg nañ xeetu garab amul kenn ku ko bañ daanaka néew na loo gisee nit wala doomu aadama mbindeef moo xam ne soo ko waxee dara ci wane garab mu tusal ko déedéet da koy bëgg suñu njariñ yi képp euh, dafa mel ne xeetu xemmemte boobu gis ko rek sopp ko dafa am ci doomu aadama yëpp euh, daanaka mën naa ne ñun ñi rek ngay gis mu xaw fee néew waaye euh, réew yi gën a organisé wu ci seen wàllu économie nga xam ne seen jot mayu leen ko sax da ngay gis yitte ji ñu ci def ak fonk buñ ko fonk ndax gis képp di di di di di ko xool mel ne baatu bàkkeeloo di ko gis kon foofay dikk na fi geneen wàll yi gis nañ ci alxuraan ba tàyyi suñu borom di waate <laughs> euh, garab euh, waccini wa zaytun euh, loolu yaakaar naa kenn ku ne xam na ko te yaakaar naa ni yàlla du du wax ci neen dara kon tuutul yàlla bëgg wax ci loolu war nañ ko bàyyi xel ngir orma jox ba ku mën a waatee mel ne lu am kii boppam donte le xëy na du garab gi ñu gis waaye lam làkk moom li muy wax rek lañu mën a dégg li suñ xel jot mooy gis nañu ne am na garab bu ñuy wax zaytun euh, bu am ci kaw suuf muy muy olive euh, li ci li ci teguwaat nag li tax ma jàpp nañu war cee waxtaan mooy fi ma tàmbalee rek mooy ne am nañ ci ab responsabilité yàlla bind na ko defar na ko ba mu nekk na mu gën a rafet rafete na mu gën a taaroo ñun la fi bàyyi ngir ñu wutu ko fi kon ñoo ko war a saytu ñoo ko war a toppatoo fan lañ toll tey bii ci wàllu woowu suñu xoolee mag ñi fi am juróom fukki at fii nii yaakaar naa ñi ci bëri suñu daan jógee diggante Daaru Muxti gi ak Touba eh, àll bu lëndëm la daan nekk juróom fukki at ci gannaaw eh, ñi dëkk Kajoor gi eh, yaakaar naa ne xam nañ ne ñu bari ci ñoom xamoon nañ ay jimb ay looro daqaar lu ne ci xeet garab daan nañ ko gis ñaata nga ci mën a gis tey jii foofay kenn ku ne ci ñun biir na leen ab àll woon boo xam ne eh, daawoo fa ñemee dox yaakaar naa ne kenn ku ne ci ñun tamit dégg nga ci histoire sëñ bu mag bi sëñ Touba fii eh, ci Touba eh, nu mu nekkee woon ab foore bu wér ba ay mala dëkk fi yoo xam ne yaakaar naa ne dégg nañ ko ci làmmiñu sëñ Saliou dégg nañ ko ci làmmiñu Cheikh Abdoul Ahad ñu nett li xisab xisab sëñ beeg mala yi doon dàqante ba fekk genn gi lafu ci gannaawam kon dafa mel ne am na ci wàllu woowu fu ñu ci delloo gannaaw bu wér yaakaar naa ne kuñ dénk mbir nag su yokkuwut te lañ daan gis gisatuñ ko rek dafa mel ne sab sàmm des na kon yaakaar naa suñu sàmm bopp ñun en tant que doomu aadama ci wàllu woowu war nañ cee dollee góorgóorlu bu wér te yaakaar naa ne su yàlla di wax laa tufsidu laa tufsidu fil ardi googu muy wax bu ñàkk ci kaw suuf eh, su fekkee loolu amul tey jii mën nañu suñ loxo ñun ñi doomu aadama yi ñoo moo ko def eh, ndax du du du daay bu tàkkal boppam eh, xëy na maral amoon na fi waaye maral gi dindiwul garaw yi déedéet waaw loxo nit ñi ñoo ko def kon war nañoo bàyyi xel loolu suñu borom tere ci yàq ñaareel ba it yaakaar naa ne dégg nañ ci siira ci histoire ban Nadir boobu yont bi ñooy Madine ne yàlla àgg na ñor gu garab ñor ba daanaka daf leen doon may ay lu ñu mën a wax ay autorisation exceptionnelle ngir ñu dagg ay benn benn garab ngir jëfandikoo ñu doon jëfandikoo ay noonu ci seen tool. kon wane na ne du loo xam ne kat benn waaye war na tëb rek daal dem ne ah kii de bëgg naa man xaaral ma dem dagg ko daal dem yoonam loolu maa nga leen ñaan ñu bàyyi ko xel bu baax a baax xam nga yàlla du waxantu yàlla tuuti. yàlla ay mbiram oyof lu mu waxal boppam def ci yitte jooju bay bay bay ba ba ba ñu ba ba ba yëfar yi sax jël ngaa naan yéen kat da ngeen kon ndax da ngeen tere yàq ba yàlla may leen ko spécialement ñu def ko kon dafa fekk la ñuy yàq ko lu rëy la ci yàlla kon war nañoo bàyyi xel ci sàmm àll bi sàmm garab yi euh, li ci tege mooy sàmm googu ndax ndigal li ak eh, bàyyi tere gi moo ci njëkk moo ci gën a am solo waaye it eh, yàlla eh, loolu muy wax yonent bi rek wa ma arsalnaaka illa rahmatil alamin yonentam yonentam bii ak message am bii muy jëmmi diine ji yërmande kese la yàlla soo xoolee bu baax lépp lu mu ñu tere suñu njariñ la wéer soo ko xoolee ci képp wax mu baatin ba ak barkeeloo jëmmi tere suñu borom gi soo ko xoolee bu baax njariñu nit ki la lépp lu ñu tere yi soo ko xoolee ba ñàkk gee bàyyi lor bu wér la ci nit ñi mu yéex ak a gaaw waaye lor la bu wér ci doomu aadama kon nañ ci dikkaat ci kanam incha allah ci wàllu googu maanaam jëmmi solos garab ci sunu dund bu weesu jëmmi tere yi ak ndigaloolu ak njëriñ li nga xam ne mën nañ koo téye ak loxo xam ko bu wér dama bëggoon ñëw ci benn tomb euh, bu ma bu ma bu ma bu ma ñor lool moo xam ne jàpp naa ne moo moo moo gën a nekk kii ci man ndax euh, su ma dikkee di waxtaan yéen ci garab li tax mu mu mu ñoree ma noonu moo di day day mooj la ci man bu wér day kiimaanu suñu borom ndax euh, ci ngay gisee lu la yéem euh, loo xam ne day wane maanaam sel ak matu bindug suñu borom dafa mel ne li mu bind loo ci teggi rek ci tomb dangay ngay daal di gis ne mënutul ñàkk ci li mu def loo ci tegit gis ne lii daal amu fi kon li ñu suñu borom dénk euh, soo xoolee bu baax mbindeefam yi fi nekk nii nañ jël ak garab euh, dama ko fàtte sax ci njalbeen bi ci li ma doon duggale ci wàllu ci yoon symbolique yi ba tey yaakaar naa laqad euh, radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati googu muy wax li muy wax yàlla du waxantu ci neen su su tuddee lu réy noonu nga xam ne saxaaba yi bi ñu jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi eh, te jaayante yaakaar naa du ma leeral kenn fii ñu nekk lan mooy jaayante <laughs> ci ci ñun ci jullit rawatina ci ñun murid yi yàlla def symboliquement mu tuddee ko noonu wax ko ci mu amee ci ron garab boobu te bayit bi sax dafa wóor waaye dafa mel ni sëñ bi ci boppam sax mu ngi junjaat di barkeeloo waaye ak bayit boo xam ne bi muy bi muy junj ak jaayante ak yonent bi tudd na ko ci ron garab noonu noonu la ko tuddaat bay def def maa fan yii rek la ñu ma ko wax waaye yàlla dafa def jàpp jàpp ma ko kon eh, yaakaar naa ne symbolique bi dafa doy sëkk taxta shajarati googu nga xam dafa mel ne ronoo ak garab dafa am lu muy eh, dafa mel ne ak jëmm ju seere dara la te sax ak jëmm ju seere dara la ndax luy dund la comme ñun lu lu lu lu xàmmee la eh, luy sedd lu bëree bëri la li ma doon wax léegi mooy ni mu nekkee mooy soo jëlee ak garab fi nekk nii samp ko fi bërëb xool leen fi nekk nii soo soo soo ñëw soo ñëwee fii ci Darou Moukhty jumaa ji képp soo doxee fii bëccëg diggante onze heures dix heures jëm kaw ba ba tàkkusaan di di sedd lii sa yitte yëpp mooy fexe ba gis ker goo taxaw ci ronam kon dafa war nekk lu ñu ñor moo gis ndax dañ ko soxla bu wér du loo xam ne dañ ab luxe la maanaam mën nañ ko ñàkk te lu ñu gën a dem mu gën a ñàkk ndax yaakaar naa ne kenn mënta mbaar suuf sépp jant mënta tabax suuf sépp kon nag eh, war nañoo bàyyi xel lan moo ñu mën a wuutu ci wàllu naaj wi ñu tiim ñu jëflanteeg moom garab man gis naa garab goo xam ne eh, dafay boot doomam noonu laa ko mën a waxe junuróog moom am ay reen am ay xob mu téye ko ci aw benn xobam muy màgg bay wàcc balaa suuf samp dem yoonam loolu nuru leen loolu doomu aadama ki ko bind kenn la subhaanallah eh, garab yi soo leen jëlee kenn ku ne ci ñoom ni ngay màggee say say couleur say say say say couleur say xob ni mel benn bokku ci sama morom lii mu gën a yéem saa su nit dafa ñëw ci man kër ga naan ma garab gi xanaa mooy nangam ma ne ko déedéet nangam la ba caa mu ne waa xanaa kon bii mooy moom mi rek ma benn bokk ci morom dafa mel ne richesse boobu yàlla def noonu mu defee ci doomu adama yi suñu law ni suñu couleur yi ak ak suñu làkk yi nekk mojisa bu wér ndax da ngay gis ñaar ñu taxaw di wax fee doo xam li ñu dara benn baat ci wax ñoom ñu xam nañ bu wér li ñu wax ne seen biir yow soo ko defee sa morom ñoom xëy duñ ko xam it noonu la demee loolu it mojisa bu wér ci doomu aadama ndax bindeef bu ne benn matt puusal ndax yàlla ba muy bind kat moo tàgguwuñ ci moo ko defal boppam ci bëggam ak ci kàttanam kon war nañ leen a fonk jàppi leen kii maa ni suñu borom te soo leen xoolee bu wér euh, da nga ci yéemu ci yàlla euh, lan mooy place garab ci ci dund soo xoolee bu baax garab lan lay def dëgg-dëgg mooy euh, mojda bi tàmbali mooy soo xoolee ab xooxu lépp ci garab yi ci xoox lañuy juddoo am na ci yoo xam ne sax dañuy judd seen seen wetu ndey lañuy judd noonu rek te du am xoox waaye li yëpp ci garab yi soo ko seetloo bu baax sàll bi mu bi bi muy bi muy bi nekk ci doom bi bi nar a sax day am ñaari xob lu mel ñaari xob soo ko ci gerte da ngeen ko seetlu ci areen ngeen seetlu ñaari doñ ji ak lenn lu sew nekk lu sew loolu mooy sax li ci ëpp waaye ñaari yooyu lan la ciy jëriñ xool yitte ji suñu borom def ci mbindeef mbindeef moomu nga xam ne dafa mel ne suy tàmbalee dund ak dundam dafa soxla nekk fu fu foo xam ne am na nu muy tàngee euh, am na am na nu muy tooyee su dajalee yi mu soxla ngir mën a sax rek da nga di gis maanaam li ci digg bu sew loolu daal di tàmbalee lekk ñaar yi ko suñu borom àndalal ngir mu dimbali ci njëlbeenam daal di tàmbalee génn lu mel ni as as xob daal tàmbalee génn lu mel ni as reen subhaanallah su su su reen wi sampoo da ngay seetlu ne ñaar yooyu màndaloon ci njëlbeenam xool leen yërmaane jooju suñu borom def ci mbindeef moomu waajale ko noonu nga xam ne biy judd fekkoon loolu ñaar yooyu nekkoon àndu ci du mën ndax mooy am lu muy ngacc ci suuf si xob yi moo jëlee ci asamaan si ci jant bi waaye su àndutoon ak ñaar yooyu mu tàmbalee dem fenn xool yërmaane jooju suñu borom def ci moom su génnee reen yi reen sampu ci suuf di naan am ndox di jël ay ay ferñeent lañ ko mën a wax ci olof ay minéraux ci suuf si xob ya ca kaw am lu ñuy lu ñuy lu ñuy jàpp ci jant bi ci leer boo xam ne ndox mi jóge ci suuf dafa am meen moo xam ne day day boole ndox mi ci suuf ak ferñeent yi muy lekk ci suuf si yéegal ko ba ci xob yi su àggee ci xob yi xob yi dañuy daal di eh, suñu jàkkaarloog jant bi leeru jant bi daal koy togg eh, mu def ko suukar suukar laa ko mën a wooye mooy maanaam eh, day nekk kàttan goo xam da koy may mu màgg benn su dee garab gu àgg fu muy meññee da koy def suukar suukar soo dem ci fooy def bi muy meññee ñu mën ko jëriñoo ñun euh, loolu kii maanaam suñu borom la mécanisme bu compliqué la da ngay foog ni da ngay gis as garab robb ko nii rek dara waaye soo taxawee as diir xoolaat ko ni ko suñu borom bindee ni mu rafete ak it lan moo tax reen gi di màgg jëm suuf xob yi màgg jëm bant bi màgg jëm kaw xool leen yërmaane yooyu suñu borom def ci moom seetlu leen garab bu tëdd nekk nii su tëddee fi ne nan lay def dangay gis xob yi jubbanti gu jëm kaw cere yi jubbanti gu jëm kaw du màggee suuf mukk reen yi noonu soo ko sullee fi ne da gis mu jëmaat suuf rek yërmaane jël day loo xam ne lu ñuy gis waaye suñu borom moo def ab propriété ni ñu ko wax ab propriété physique géocentrisme nga xam ne dafa mel ne suuf si euh, day dafa euh, reenu garab bu ne day màcc jëm ci fi digg suuf si digg suuf si ñu taxaw ñun ñëpp foofu la jëm xob yi rek def safaan jëm kaw ak cër ya su yàlla defee loolu màgg eh, kenn ku ne ci ñun yaakaar naa duma leeral li bant jëriñ ci ñun eh, ci togg ci eh, gis ngeen ba tàyyi su màggal jegesee yitte yi ñuy def ci ci ci ci ut ay permis ngir dagg dagg dagg ay garab ngir mattoo nangam nangam dafa mën a ñàkk ci suñu dund xool leen tey jii kër goo dugg bunt yee ci ëpp moom la lal yee ci ëpp moom la waaye ndax bàyyi nañ xel lan lañ fi dese lan lañ fi bàyyi ci garab ñi ngi koy jëriñoo waaye ndax ñi ngi koy yeesal tey jii li ma wax léegi diggante Touba ak Daara soo doy dox da nga fi gis ay garab yu néew néew te na suñ laa laajee mag ñi am juróom fukki at jëm kaw euh, fàttaliku nañ ci lu bëri mais bëriwul na ay garab bëriwul na ay xeeti garab tamit te ji amatu fi tey ji kër goo dugg ci jàkka ji ci bërëb yi fu ne yaa ngi fa gis ay bant yu ñu defar yu rafet tubarkal ndax loolu lay jëriñ yàlla fi ngir ñu jëriñoo ko waaye nag war nañ ko sàmm sàmm yeesal ko na mu gën a rafete euh, xam naa ngir waxtu waa ngi kii dama bëgg a ñëw ci benn tom bu bu ma bu ma jàpp ne lu mat a bàyyi xel la mooy jëmmi sunu soxlawoo garab tax na ñu ñu ñu ñu gor li ëpp ci garab yi man mii ba ma nekkee Porokhane boobu ngay wax euh, boobu mille neuf cent quatre-vingt dans les années quatre-vingt la boobu amoon na ci gannaaw dëkk benn forêt boo xam ne suñu fa duggaan da nga daan tiit la dem crise crise crise doo ko gis nga gis ma xeeti mala yu da ngay daw diggante bu sori la woon nekk tam dañu naan maa ngi dañ sax dañu naan nettali naan booba douane yeeg fraudeur dañu naan dàqandi foofu ci biir àll bi fa lañu daan làqatoo tey jii soo xoolee ci Google euh, foofu digg dafa gisati dara dara luy niroog garab lu weesu li nekk ci dëkkuwaay yi ay ay nit jëmbat ko kon def nañ fa yàq gu rëy boo xam ne war nañ ko bàyyi xel loolu nag li muy indi mooy yaakaar naa ba tey su ma laajee mag ñi am juróom fukki at yaakaar naa kenn ku ne fàttaliku ne nawet daal na gën a gudd ci digg-diggal bii ñett ñeenti weer léegi fu ñu toll ñu ngi ci ñaar ndax xel mayewul ne dem ba del dem ci benn fan moo fi ëpp taw ci senegal ci wàllu Casamance lan la ëpp ëpplee fii ay foore ak i garab dafa am loo xam ne duma dugg ci détail technique yi nettali leen ko waaye jëm ni euh, sànq gi ñu sànq garab yi ñu yàlla bool ñu fekk leen fii ci kaw suuf nekk ak ñoom danañ yóbbe loo xam ne duñ ko mën a dékku yaakaar naa ne kenn ku nekk ñun xam nga jamono ji tàngoor ni mu mel ni mu naqaree dégg réew mi daaw tàng nii àdduna si daaw tàng nii kon nag am nañ ci ak responsabilité bu rëy ci dagg gi ñu dagg li daan teemu tàng yenn tàng yi ci dagg gi ñu dagg garab yi ñi daan eh, maanaam nekk ci cycle taw ndax suñu borom lu mu def lu dafa am sabab bu mu ko teg bu mu ko jaarale garab dafa bokk ci sabab yi taw yoo xam ne soo seetloo bu baax euh, bërëb yi nga xam ne amu ko néew na muy taw bërëb yu ko ëppale day taw taw bu jeex fa demee ñi mës a dem euh, suñu mbokki Afrique yi euh, Gabon nangam nangam taw daanaka day taw saa su ay forêt kese lañ bis buñ juumee ba dindi forêt yooyu it dañ mel ni fii ndax seetlu ngeen frontière diggante Sénégal ak gànnaar so loo gën a dugg gànnaar gën a dem ci foofu gën taw ba gën a néew ndax foog ngeen mën na nañu ñàkkub taw yaakaaruma ko de kon nag lépp lu ñu koy tàggatalal lépp lu ñu ci dimbali ñaan yàlla ak suñuy loxo ak suñuy làmmiñ baax na ci waaye yaakaar naa ñaan gi gën a foor mooy junj ko ne ko bëgg nañ ko lépp lu ñu xalaat lu suñu xelu doomu aadama may ne lii kat war na ko mën a indi ñu taxaw ci bu wér ci def ko ci ci ci ci taxawu ko rawat na loo xam dañoo wóor ni lii suñu borom moo ko defaroon defaroon gu sell gu jekk boo xam ne dara sikku ca ñu ñëw soppi ko te kat seetlu leen li ma leen wax juróom fukki at dong laa wax juróom fukki ndax dara la juróom fukki du dara ci juróom fukki yi yii weesu ci téeméeri at yii weesu la ñu daanaka réew mi ci wàllu woowu daanaka àdduna bi ci wàllu bëggub xaalis ba léegi ñuy wax tey jii maanaam am na fi ay service ci réew mi ñoo xam ne ñoo xam eaux ñeneen ñoo xam ne seen yitte muy saytu àll bi waaye kenn ku nit ñun xam nga ne àll bi ñu ngi koy dagg di ko jaay kenn ku nit ñun xam na ne saytu googu mënta faj suñ soxla yi ndax li ñu soxla ci bant ak li ñu soxla ci jariñoo ci garab dafa weesu fuuf li àll bi mën defal boppam kon faw ñu am lu ñu ci def suñu goxab bopp te doomu aadama yàlla may na ko xel mi ak xarala gi li may ñu bari ci mbindeefam yi kon nag ngënale googu suñu borom ngënale ñu ko war nañ koo jëfandikoo ngir sàmm yeneen mbindeef yi suñ borom bind boole ko ñun wax naa ne ci wàllu taw mi ñu mu soppi ko wax naa ci wàllu tàngoor bi ñu mu ko ndax yaakaar naa kenn ku ne ci yéen xam na ne kër gu am ñaari garab yu ker yu feex du bokk mukk ak kër gu nu yàmb ak noonu ab ëtt dara néew fa loolu xel ma na ko may moo di ne jant bi fi muy suuf si muy laal soo fa jaaree sànq da nga bëgg a dee kon suuf si day téye tàngooru jant bi su fekkee garab daf ko tiim garab googu loolu ma leen wax léegi ci dundam yàlla dafa def mu bindoo noo xam ne tàngoor daf koy jëriñoo soppi ko lu amal njëriñ nit ñi soppi ko mu nekk énergie soppi ko mu nekk bant bu gën a dëgër bu yokku soppi ko muy loo xam ne ëllëg dañ ci mën a nag suñu borom waxee ci ci ci mujj gi muy bant bu tooy mu nekk mu def ko sawara te sawara mu ñu ko ñàkk mu ñu ko ñàkk jariñoo ci suñuy togg ci suñu tàngalu ci suñu faju su loolu weesoo moo di ne eh, woto yi ñuy war usines yi ñuy jëfandikoo ngir di defar lu ne ay bant ak yu ne dafa am ak yàqu bu muy def ci jaww ji moo li ñuy wax pollution kenn ku ne yaakaar naa ne euh, soo demee Dakar lu ci bëri da ngay daal engine fi engine bu métti lay dal ndax saxaar si si si oto yi tàncaloo gi ñu tàncaloo Touba amu fi woon waaye mi ngi fi tàmbalee am xaw ma xam seetlu ngeen ko loo oto yi gën a bëri yàqu gi gën a bëri ba sax ñun dañ ko seetlu waaye tubaab yee àgg nañ foo xam ne dañuy am bis yoo xam ne dañuy tere yenn oto yi ñuy daw ngir lor gi mu jër fi doomu aadama yi te loolu yàlla dafa def ci baaxam. lor jooju di oto yi jur suñu yàq gi li muy jur garab moomu ñuy tudd yàlla may na ko mu mën ko togg soppi ko loo xam ne mooy liñ ñu mënta ñàkk muy oxygène li ñuy noyyi li ma bëgg a wax mooy yàlla dafa bindaale ci li ma wax yërma yërmande suñu borom li mu wax sànq ci euh, maanaam xoox boobu rek ni muy sax ak ñaar yooyu mu àndaale suñu borom ci garab dafa ñu ci dëxëñal yëriñ loo xam ne mënee su ko misaal ci lim ñu mën a fegal kenn ku ne ñun xam nga ne mënu ñàkk nooy soo dee nooy lu bon da ngay soo dee nooy lu baax sa wér bi yokk kon garab te garab gisaguma benn usine nag buy defar maanaam oxygène xëy na dañ ko defar nii pour ay masque nangam nang te dañ koy manque jaw ji def ko ci ab butéel nit ki kii plongé ak yooyu di ko utiliser waaye jëmmi jëmmi sos bu wér oxygène daanaka ci garab kese la amee mooy def loolu mën wax sànq day jëlal ndox mi ci suuf xam nga ndox dafa am oxygène su yéegee ba ci xob ya fi mu laalanteeg jant bi su ko toggee day génn li ñuy noy ñun muy oxygène te loolu mënuñu koo ñàkk euh, lu mu gën a manqué taw di gën a manqué soo gisee bu yàggul tubaab yi nga dégg coow lu rëy ñu koy coow ci àdduna bi naan couche d'ozone bi ñuy wax naa naan dafay commencer bënn ci kaw asamaan si loolu moo ko waral gaz carbonique bu ëpp bu jéggi dayoo ñun sax suñ réew yi mën nañu suñu suñ lott gi ndimbal la ndax ñàkk ñàkk ay usines tax na pollution bi àggut fenn fi waaye demal Chine tey jii la fa nar loolu ci doomu aadama kenn mënu ko wax dañuy gis dëkk yoo xam ne doo gis asamaan si ndax ab pën bu euh, usines yi te ñoom sax ñu ci ciy góorgóorlu ndax jëliñ seen matuwaay ñu ngi jëmbat ay àll yi àll yu dul jeex ay million millions yi garab ñu ngi koy jëmbat ci seen àll yi te am nañ fulla ak dogu def ndax xam nañ li mu di jariñ ñun nag ñi nga xam ne yàlla baaxe nañu ci yërmandeem xam nga naar yi ñuy tudd nga xam ne ñoom ñoo eh, ci dinañ ci ñoom la tàmm la la la wàcc nga xam ne foofu la bërëb boobu ni mu ñàkkee ay garab ñi mu woowee ñooñu yàlla loolu nettoo loolu ab désert lañ dëkk waaye ñun mun a TVA yi ci gannaaw ci ay forêt lañu dëkkoon Sénégal fi ne ndax mën nga ko mën nga ko daanaka ab désert la daanaka ab désert la te suñu xoolewaatee tuuti juróom fukki at yi ci mujj nee nañ wàññeeku ne ñaari weeri taw nee na ku kuy dëkk kuy doxati yi nga naan ko juróom yi ci kanam lan lan lañ nar a def dem ba mel ni ab désert mel ni Sahara xanaa muur muur yi tukki di jël yoonu suuf yi nettaliwuñ leen li ñu gis ci Sahara bi lu mat a bàyyi xel la te suñ toppewut suñu garab yi ñu dundal nekk ñoom fa la mujj te ñu ngi soriwuñ ko beneen mbir tamit tax nañu war a fonk garab moo tax sax tubaab yi ngay gis ni ñàkk ñàkk solo xam nañ seen njariñ xam nañ seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen ëllëg li li li leen mën a ba li ñu war a bàyyi xel fii ci kaw suuf moo di ne eh, kenn ku nekk ñun xam nga ne li ëpp ci li ñuy fajoo ñun nag yàlla dañoo defal tawfeex suñu làkk bi <laughs> di ko tuddee ko noonu far mooy garab ci wolof mooy liy faj du caggeen sax jëmmi loolu am bant beeg euh, xob yeeg nangam nangam waaye mooy liy faj tamit kon euh, seen wuñ leen mooy kenn ku ne ñun jaaxle nga ne tawat moom doomu aadama bu taw dara ci néew na doomu aadama mu du tawat yaakaar naa kenn ku ne xam na ko ñu la ko expliquer danga soj mbaa nga sibru mbaa nga euh, ab góom gaar la wala leen gaar la ndax gis ngeen luñ da lan lañ daan faye suñu góom yi ay garab lañ lañ daan faye suñu picc yi mbër boof ay garab lañ lañ daan faje suñ suñ suñ tooy yi ak suñ coono yi ay looro ay kel gone yi juddu fukki at yi weesu ndax ñu bari ci ñoom xàmme nañ kel ndax ñu bëri ci ñoom xàmme nañ garabu daqaar naa bàyyi gone yi sax naa laaj mag ñi ñaata mag fii ñoo ñoo mës a gis garabu daqaar fi nekk nii ñaata mag ñoo mës a gis garabu looro fi mu nekk nii te moo naa li ñuy faj tey jii ak it jàngoro yi ñëwagul gisaguñ ko xàmmeeguñ ko yàlla jombut làq na ko ci biir garab yooyu waaye suñu xoolee wala ñu sàggan wala sax ñuy yàq ba far lor garab yooyu su jàngoro ji yees yooyu ñëwee fan lañu koy jëlee luñ koy faje suñu responsabilité la kenn ñu ko defal bu ab tubaab moo jógee fa léegi ak i ak i ak i ak i otoom ak i yëfam di ñu ko defalee déedéet te sax lan moo tax ñun ñii ñu bàyyi suñu bopp ay jàmbur ñuy jox ay doom yoo xam ne xamuñu fu ñu ko jëlee xamuñu lañu ca def xamuñu lor ji ëllëg te suñuy bàyyi suñuy maam daan fajoo ay yëf yoo xam ne fii lañ ko xamee woon daan ci gëstu daan ci def yitte sàggan nañ yaakaar naa ci wàll woowu te nag nit loolu def loo xam ne sa lor lay jur war nga koo jubbanti looy def loo xam ne dangay ngay aj say mbir ci ab jàmbur boo xam ne war ngaa rafet njox ne du sa xarit war nga bàyyi xel sa bopp ne lii kat war nga ko sàmm ndigam nag ci lañuy fajoo euh, ci lañuy jariñoo ci lekk fi nekk nii ñaata garab lañuy jox yoo xam ne euh, ay vitamine A la ñuy wax ay vitamine D vitamine C nangam nangam loolu moo naa gàncax goo footeef yi boo ci laal am na ko tubaab yi di ko jël def fële ci àll ba def ko ci ay pot dañu ko jaay lu seer ñu koy jënd jàpp ne ñu ngi ci dara te moo na yàlla may na ko mu ngi nii jege ñu lool jàpp ni lool ci ñun te defuñu ko toppatoowuñ ko mel ne kii ni doo kii di doomu li moom lañ gën a yaakaar ci yàlla mi nga xam ne moo ñu may ñun ñëpp ñaareel bay te maa ngi ci sant bu baax waa la Wafa mi ubbi buntu boobu lan moo tax tey jii gëstu ci wàllu faju li ñuy wax faju wolof noonu laa ko mën a wooye faju wolof faju tubaab benn la ndax du dara lu gis ne kat gàncax gi soo defee lii ak moom day faj lii gàncax gii soo defee lii ak moom day euh, def lii ci nikki ki day saaroo nit ki day taayloo nit day defar ak gis-gisam tey jii fi nekk nii ci suñu digdigal bi ñu nekk bone yi ñaata ñoo ci lekk ay fooyteef ñaata ñoo ci lekk mango walla new wala sump wala xewar jariñ moo leen di tëgg bañ nekk nit ñu wér moo leen di tëgg bañ nekk nit ñu amal njariñ fi ñu bokk nit ku wérut du ñu amal njariñ nit ku wérut euh, du mën li mu mën lépp su wéree kon nag lépp lu ñuy wéral war nañ cee góorgóorlu samp ak garabu mango juróom at juróomi at juróom benn at kër gi yépp di ci lekk mango di ci am vitamine A bu bëree bëri gone yi seen bët dina gën a leer dana leen musal bu baax a baax ci yenn jàngoro bët yi nanaa lu simple la waaye nit ñi dañuy jàpp ne bàyyi at mu jot mu wànneen nga jënd tuufaay defal ko ko moo gën a woyof déedéet yaakaar naa jëmbat mango bi moo gën a woyof ci ñëpp kon maa ngi soññiwaat bu baax a baax ci ñu xel ne lii mbirum responsabilité bu sérieux la du du du caaxaan du kaf suñu àll bii ñuy bàyyi mu sànq kenn ñu ko aaral te li ci suñu borom def ci njariñ suñu sàgganee ba mu rëccundee nañ topp ab jàmbur boo xam ne du nekk suñu xarit jël suñu alal di ko jox mu ñëw di ñu jox loo xam ne jombut danañu fajal jàngoro jooja waaye nag lor jam ñu jural xam ñu ndax yaakaar nag kenn ku ne ci yéen dégg nga li wax effet secondaire ci garab su la jëriñ garab yi jënd ci pharmacie su la jariñee lii kat mën na laa lor ci leneen dañ ko ci bind sax far nag kon ñun war nañoo góorgóorlu ci toppatoo li ñu yàlla dénk suñ gisatee ak ngeer ñu koo ko fexe ba bañ ko sànk rek ngir sànk ko ñaareel bay moo may may ma ñëw ci wàllu responsabilité gi ma bëgg wax moo dina am na ci loo xam ne euh, dañuy layoo ne dañoo bëgg a bay moo tax ñuy gor gor mën ngaa gor ndax am suuf suyaatu ngir mën faa jaarale ay machines yi bay dégg naa ko loolu mën naa nekk waaye yaakaar naa ne kenn ku nekk ñun xam nga kàdd li muy jëriñ ci tool xam nga li muy naatale ab tool te bëri na ay gàncax yu mel ni kàddu moom nga xam ne dañuy naatal ab tool dañ koy defar defar suuf si kon fa ñu mën a fa ñu mën a goree dindi fa dara war nañ faa mën def wutal loo xam ne am na njëriñ te wut fa la fa kàddu daan njëriñ li ma bëgg wax rek mooy eh, suuf si dañ ko tàllum tali ñareet di ko bay ñaari weer li ci def lépp ñu bokk noonu amuñ benn njëriñ moo naa suñ ci defoon ay garab bi daaru moo fi gii Touba gii eh, dégg naa waa Oussefou doon jàmbat maanaam eh, kilifa yi ñaan ngi ñaan ay permission ngir daggi ay bant xamu fu sori ngir mat màggal gi def fi foore yoo xam ne lu ñu soxlaa ci mat mën nañ ko am lu yomb la mi ngi aj suñu pas-pasu bopp ak suñu bëggu bopp xam ne kat suñuy mbir duñ ko aj ci ay jàmbur yu sori yu nekk fële di dem di gor di gor ba far àgg Casamance suñ goree Casamance fan lañu nar a gor yi Guinée foog ngeen Guinée yi dañu bàyyi dugg seen àll ba di ko gor déedéet déedéet kon euh, li ma jàpp nag mooy responsabilité bi ci njëkk mooy responsabilité individuelle kenn ku ne ci ñun sa wàllu bopp li nga mën nga def ko lan la kenn ku ne ci ñun mën kenn ku ne ci ñun yaa ngi sàkku am kër sa kër am nga biiru ëtt am nga buntu kër ñaar yooyu laa bëgg kenn ku ne ci ñun soññ la ci nga def ci sa kemtalaay kàttan sa biir kër lu bon bon nga jëm fa def luy meññ loo xam ne sa njaboot su màggee dañ ci kerlu euh, dañ ci mën a faju yaakaar naa ne du ma wax kenn xobi mango dañ ko daan euh, fajee tétanos ak yeneen xeeti jàngoro euh, du ma wax kenn ne mango lekk gi am na njariñ loolu ci doomu aadama du ma wax kenn ne sump li muy jëriñ ci nit ci wàllu tension ak sopp gi mu soppi problème tension yenn yi kon nañ seet lu dëkk ak ñoom te yaakaar naa su dul daree taar bi muy indi ci kër kenn ku ne xam na ko kër gu am garab na nga fay saware ak na nga na muy yànje kër gi ñu ma daal kër borom daaru gi su ma fiy dugg sama xol lay sedd ndax dafay naat te yaakaar naa ne dañ koy néewal waaye lu am solo mooy nit luy seral xolom luy teeyal ak bakkanam luy tax mu ki xolam sedd eh, xelam dal day neex jëflanteel ci wax ci ci ci ci ci waxtaan ci waxaale ci lépp kon war nañu toppatoo loolu eh, day mel ne koo fekk ci digg naaj yu tàng jër di bëgg wax ak moom bëgg lijjanti ak moom ak waxaale sëñ bi wax ji du yomb dana metti lool kon war nañu def suñu bërëb yi mbedd mi li ma tax ma wax ko mooy fi gën a jege mooy kenn ku lu ñu wax dëgg yàlla xëy na sa buntu kër jafe na ndax mala yi taxawaalu loolu nag moom xëy na dañu wax nañ ci waxtaan waxtaan bu gën a yaatu waaye lu métti métti war nañoo góor góorlu ngir def benn ba ñaari garab ci buntu kër bu ne xalaat leen fi nekk li fi nekk ci kër ci daaru gi su kër bu ne amoon benn ba ñaari garab ci biir luy meññ kër bu ne am ñaar ba ba ñetti garab ci buntu kër gi ci mbedd ma jëmbal leen ma rek ngeen xaar ko benn benn benn saara seen xel nan la dëkk bi nar a mel maanaam ci tënk nit dana mën a jóge ci mbedd ndox ba mbedd ma àgg naaj du ko laal sëñ loolu ndax du neex ndax du am njariñ jàngoor yi bëri ñu koy wax naan da ngay wàcc lan moo ko waral naaj naaju tàng yi képp nga ne xam nit ku tegu ci naaj weeru ci naaj nit doomu aadama loo xam ne attunu ko ci naaj kon li ñu ko mën a fegal wàññi tàngoor yi loolu la suñ bëgg-bëgg gi ñu am ci taw biit li ma leen di wax nii ma jox leen ci mel misaal mës naa nekk man sama bopp Arabie saoudite Riyad Riyad ci année quatre-vingt yi ab sancaan la woon dañ koy boobu naar yi mooy seen capitale administrative biñ koy doog a sanc dañoo buur bi dafa dogal ab dogal ne dëkk bi kenn ku ne sa buntu kër ak sa biir kër nangam garab war na fa nekk soo ko def ñu teg la ab daan boo xam ne dalay wóor ne def garab yi moo gën a oyof ñëpp def ko li xorom mooy waa ñi doon xalaat dëkk bi ñi doon concevoir dëkk bi biñ koy defar eh, waajaluñu woon ay canalisation ndax jàpp nañ du taw ci désert lañ nekk taw tax mu taw du taw mu ne taw amul yëngu maanaam dañuy jékki-jékki Riyad di taw bay inondé dëkk boo xam ne ña ko doon xayma dëkk bi nga xam ne boroomi xel lañ boroomi xalaat lañ jàppoon nañu du taw bañ dogalee saxal fa ay garab dëkk ba di taw bay inondé euh, kon li ma wax léegi mooy responsabilité individuelle bi mën nga ni kat lor ji moom wax naa ko léegi ñun ñëpp lay lor ndax tawat moom. kenn mënut ni dana naa ci mucc kon nag war nañu bàyyi xel lépp li ñuy suñu borom dencal ci la koy faj ñu sàmm ko ba suñ ko soxla fekk ko fa ñaareel bay it responsabilité collective bi mooy forêt yi dëkkoon suñ wet ñu yàq ko ñu bàyyi koo yàq xam naa ne yeesal gi di yomb suñ doole àgg gu fa waaye ñu bàyyi ko yàq lan lay wooyee bàyyi koo yàq xam nga kenn ku ne ci ñun wóor na leen kuy tabax ku ne sa kër yaa ngi xalaat ah sama buntu bu bant bu ba bois rouge bëgg sama fenêtre bois rouge ba ma bëgg kenn ku nekk ku bëgg waaye war ngaa bàyyi xel fa muy jóge taaw at yi ci gannaaw am na kenn kuy nekk tubaab kuy liggéey ci wàllu bant ku yor ab euh, mooy ñooñu yor euh, kii yu mag yi rek euh, si menuisier yu mag yi yor ay di ay bant caare di ko indi ma ne ko yéen li ngeen waroon def mooy waroon def yitte ci bant yi ngeen di jariñoo yi ngeen di soxla fii ak fukki at yi ci kanam ngeen jëmbat ko léegi jëflanteeg nguur gi ñu may leen suuf su xam ne loolu lay jariñ ngeen defar ay forêt fii ñu jàpp leen ci ngeen nangu ci def seen poos ndax tappale yi ngeen def ngir mën a am ay autorisation bu ay autorisation ay tappale sax laa ko mën a wooye ngir mën a am ay bant su ngeen defoon ni yitte jooju alal ji ngeen ci ñàkk su ngeen ko defoon ci taxawal fi ay forêt ay forêt dana fi am muy njariñ lu yaatu dañ sakkanal carburant bi ñuy jëlee ci àll bi dañ sakkanal yeneen tey ay liggéey dina yoo xam ne ay doomi réew mi doomi gox bi dañ ci liggéey ba amuñ ci njëriñ loo xam ne kenn mën doo wax ne mu am loolu laay wooy suñu responsabilité collective mooy ñu fexe ba kenn ku ne ci la ngay jëngu euh, xam nga tubaab yi dafa am lu ñu def loo xam ne ñu ngi koy woy la label ne masalan dañoo bëgg client bu ne xam nga yow soo jënd yaa yor sa xaalis lala neex ngay jënd sañ nañoo dem ba labelliser bant yi nga xam dañoo xam ne kii kat ka ko dagg sàcceeku ci àll boo xam ne dafay yàq ñëpp perte loo da ko jëlee ci tool boo xam dañ koo bay dañuy bay garab dañ ko seddul waaye dañoo war a bay garab Canada fi nekk nii réew la moo xam ne adduna bi yëpp ñoo leen jox kayit kayit yi ëpp ji fii ñu toog daanaka Canada la jógee soo ko seetee forêt yi nga ko jëlee dem jàpp àll rek gor ko déedéet dañ koo bay juróomi at bu dara garab goo jël ji juróomi at mën koo jëriñoo kon mën nañ koo def te jàpp ni na maa ngi ñaan kenn ku ne ci ñun nga xool fa nga sa fa nga mënee nga defee ko noonu li may wax nii xëy na àgguñ ci waaye maa ngi sàkkuwaat yi ñi liggéey ci wàllu bant ñu toogaat waxtaanaat man ci wàllu garab laay liggéey xëy na dañ mën a waxtaan ci loolu ñu xool lu ñuy góor góorgóorloo ba li ñuy soxla ci bant ci matt ñu amee ko fii ak it ci garab yi faj looro dimb daqaar ak yeneen mën nañ koo am te bàyyi ko yàqe àll bi li ma bëgg wax mooy fi nekk nii soo foo gis mu xay ci Sénégal daanaka xas nañ ko ba xayma dee na te lépp maam ñàkk responsabilité dong moo ko waral xam nga am xay nga fekk ko ci taat bi nga dagg ko xas ko dalay wër day dee lan moo tee mu dem ba ci kaw dagg ab bànqaas xas ko su boobaa bànqaas dana bi jebbiwaat waaye ñàkk responsabilité ñiy liggéey ci loolu di ci yëngu moo ñu yóbbee loolu fi nekk nii ma jox leen benn tegtal bu xoromu xam nga dañuy tere ko dagg ci àll bi ay garab am na pexe moo xam ne gaa yi liggéey ci àll bi ni ñuy def mooy dañuy fexe ba fexe ba garab gi dee su dee nii ñëw ne ah dagg dee na kat nañ ko dagg loolu irresponsabilité la yàq loo xam ne ñëpp ko bokk kenn la warut te ku ko defit ñëpp war dal ci sa kaw ndax loolu ñun ñëpp ko naa bokk tàngoor wii tàngalul kenn te ñëpp mënuñu am climatiseur bu ñu dëkk 24 heures sur 24 te yaakaar naa kenn sax amu ko ndax faaw nga génn fenn fu dul climatiseur boobu te climatiseur yooyu kat lor la joo xam ne seetluwuñ ko day jur ay effet ak li ñuy wax ay gaz à effet de serre mooy day yàqaat jaww ji am ko war nañoo bàyyi xel ci ne garab doomu aadama ndox mala yi yàlla def ku ñoo bind ci équilibre boo xam ne buñ ko yàqee rek. ndax yaakaar naa ne kenn ku ne xam na ne mala yi ñu gisatu fi ci réew mi li ko waral mooy garab yi nekkatu fi ñaata ci yéen ñoo mbaamaal moom sëñ Saliou nett li ci xista boobu mu nett li sëñ Tuubaa mbaamaal mi woon ci gannaaw bi ak ndegi mel ni mi ko man gis naa ko daaw jéeg waaye damaa dem ba parc Hann muy mala mu xorom mu yéeme moo xam ne jot a gis la fan nga ko gisati fi amatu fi ak leneen ak leneen suñ bëggee sàmm li suñu borom dénk te taxawu ko na mu waree war nañoo góorgóorlu ba suñ ko yàqutit wala boog luñ ci jëriñoo ñu fexe ba yeesal ko su gënte bëri ndax kat yaakaar naa ne kenn ku nit ñun xam nañ ci xel maye na doobaan mi dañuy yokk kon nag seeni soxla day yokku ni may bëgg a tënkee sama ci euh, waxtaan ngir àggale mooy ni ñu ni ñu industrialiser suñuy soxla kenn ku ne ci ñun soxla na ay bunt ci këram kenn ku ne ci ñun soxla na ay lal ci këram nga xam ne dafa mujj dem ba ab ku juddu war nañ laa fàggul sab lal say bunt noonu lañu war a fàggoo ay garab yuy tax loolu mën a am su amut nag dañ seeti beneen pexe xam naa jómbut tax doomu aadama yàlla may nañ ci yërmandeem lu yaatu waaye nag war nañoo bàyyi xel loolu tey ndax suñ ko defut dinañ seeti Guinéen yi te Guinéen yi su booba yaakaar nañ seen bant yi dañ ko jafeel lool te ñoo yey ah ndax lu jafe lañu am te war ko fonk maa ngi leen sant bu baax a baax yéen ñëpp ci ci déglu gi di sant waa Al ci ci ci ci ci ci ci dalal gi ak ci waxtaan wi bëggoon nañ mu gën a yaatu mu gën a leer riche ci ci ci ci ci yokku waaye li may tënkee rek mooy jën eh, jëmmi garab yi day loo xam ne niñ defee yitte ci ci tabax niñ defee yitte ci waruwaay ay oto noonu lañ ci war a defee yitte ndax day loo xam ne. moo mënta ñàkk te ñàkk mën a ñàkk moo gën a far gi nekk ci warwaay ak ci dëkkuwaay ndax li ngay noyyi moom xam nga ne mënoo ko ñàkk eh, li ngay lekk mën laa faj xam nga ne ko ñàkk li nga xam ne jàngoro ji wóor na ne soo su dalee gàncax gi képp moo ko mën a faj nekkul ci aw doj nekkul ci suuf si ci gàncax gi la nekk nañ sàmm gàncax boobu ndax ñu fekk ko suñ ko soxlaa jaa ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Mouhamadul Amin Baara Mbacke ci waxtaan wu am solo bii nga xamante ne moom moo ñu baaxee tey te am solo ak waxtaan wi rek laaj yi moo koy firndeel xam naa ne duma ma ci kàddu yi ndax yaakaar naa ne li fi ñëw ci laaj du xaj ci li nga xam ne moo des ci waxtu wi sax kon damay jox kàddu gi rek oustaz Afan Mbow. su ma jumut xamaa li fi nekk ci laaj ëpp na fanweeri laaj te li des ci waxtu yoo xam ne bariwut loolu mooy firndeel ne waxtaan wi am na solo te nit ñi tamit bàyyi nañu ko xel kon ginnaaw mbokk mbokk yi dañuy sàkku ñu leeral leen du jëm ci li nga xamante moom nga doon waxtaane damay jox kàdd gi Oustaz Ahmed Mbow su ko defee mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan jërëjëf Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbàkke ci waxtaan wu am solo wii nga xamante ni indil nga nu ko tey jii mu jëm ci wàllu njariñul garab ak ni mu amee solo kon ci turu mu assasatul wafa bi xuquqil iman ñi ngi lay sant bu baax baax di ñaan sunu borom mu yàggal la te wéral la te bàyyi la ak sam xel ni ko oustaz waxe noonu la laaj yi day firndeel ni nit ñi déglu nañ waxtaan wi te bàyyi nañ ko xel mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la santee déglu waxtaan wi da doon laaj suñ ko manee baaxee garab yi nga xam ne dinañ dund ñeenti junni at suñ ko ci manoon a baaxee yenn at rek mu yóbbuloo ko incha allah. loolu euh, bu yàggul rek laa ko gis ci euh, kiiw li euh, ñu ko waxee sax ab situ Wikipédia Wikipédia maanaam ak garab la gu nekk États-Unis ci parc États-Unis yi Amérique. garab la yoo xam ne xam nga garab mën nga ne euh, maanaam soo dabbee ci car bi saxalaat ko dana génn génn garab damaat mu continuer waaye boo xam ne ci cosaan mat na ni ñu koy xamee at yooyu moo di ne garab yàlla dafa def ni bindoo doomu aadama ni ñu koy gise ci bijaam nag yàlla dafay ba bàyyi màndargam atum lëmm ci garab at mu dund soo soo xare garab ci car bi muy tronc bi da ngay gis dafa am ay ay rond ay cercle cercle cercle cercle cercle cercle bu ne màndargam at la dem nañu basax ba ci xam neexuk jamono wala naqrik jamono ci at sàngam ci garab gi ndax su jamono naqaree garab dafa am lu muy rëdd woowu di màndarga at moomu dafa am lu muy mett loolu mooy mooy mooy mooy lim at yi am nañ ci yoo xam ne xeetu euh, euh, tur yi lay lay fàtte garab gi euh, waaye Amérique la am ci seen parc naturel yi te ñoom gis nga ni ñu amee fulla am nañ fulla yi am na bërëb yoo xam ne kenn du ko laal kenn du fa dëkk te mënoo juuma def nen nenn ba am fa den loo fay laal xanaa sax xëy na muy ñiy gëstu ci wàll médecine ñoo fay dem gëstoo fa ba xàmmee fa lu ñu fa jëriñoo ñu jëlee ko fa yóbbu ko fenn bàyyee ko fa ne waaye àll moom duñ ko laal waaw kon nag garab yooyu am na ci àdduna bi euh, waaye li ci ëpp mooy zone yi nga xam ne zone équatoriale la ñuy nekk ak forêt naturelle yoo xam ne Eh, kenn dëkkewu foofu waaw muy Amérique notamment jërëjëf mbokk mi nee na day laaj garab yi nga xamante ni dañuy gudd fan mel ni ron wala tàndarma wala yu mel noonu ak yi nga xam ne maanaam taxul seenu fan gudd lool mel ni ay papaya wala yooyu yan moo ci gën ci yar li ma doon wax léegi rek yàlla ci xarleem ci baaxam ci yërmaande moo def mi defi kenn bokk ci sama morom te suñu wutee googu ñii gudd fan ñii gàtt fan ñii njool ñii gàtt ñii xees ñii ñuul ñii làkk lii ñii làkk ci ci ci mbindeef yooyu noonu lañ mel euh, li ci ëpp ci ci ci ci gàncax bi ci ci garab yi yi nga xam dañuy gàtt fan mooy yi nga xam ne dañuy seen production dafay bëri lu mel ne papaye euh, yooyu day garab xam nga garab garab euh, ci tënk ni ma ko mën misaale dafa am bu ci ne fu mu baaxoo woon a nekk fi mu baax woon nekk mu daan ni muy mel ni muy màggee ni muy toll ni muy rey ni muy bañ garab sax ne mën ko tuxal ci bërëb yu ko ci mu soppeeku ndax condition yi ma fekk day wuuteeg nan daan xam garab yi ci ëpp nag yi nga xam ne maanaam man loolu fi nekk nii papaaya gis nga laaj bu lu solo la nit dafay faral di sama kër pépinière ba di ma laaj papaaya tax doo def papaaya man nag papaaya jàppee wu ma ko garab papaaya maraîchage laa ko jàppee daanaka ndax day garab goo xam dafa éphémère dafa baaxoo gàtt fan day meññ waaye it yooyu li ñu ute ci des mooy ni ñu gàttee fan lañ mën a bëree ni lañ ma néewee lu ñu jël ci espace yàlla dafa xarale maanaam soo xoolee mbindam ci nga xam suñu borom maam dara la bàyyiwu ci neen dara dara dara yooyu noonu fi nekk nii dañ gàtt fan waaye ni ñuy bëree ci des du ñu bëree ni ñuy meññee ci des du ñu meññee te fu ñu noppee meññ dañuy dee seen morom juddu ñu continuer loolu xarale suñu borom la fi ne xooloo xooloo banaana lu ñu banana fi ne su demee bay meññ ba tàmbulee meññ dangay gis doomam ku mel ni moom juddu ci wetam di màgg su demee ba meññeef yi ñor ba nga wattu ko boo màggoon rafet loolu day dee nga dagg ko teg fële bàyyi bi judd continuer màggat taxawaat te li ci ëpp du génne benn ay ay lay génne xool mi yërmande yooyu suñu borom bi ci wutale googu suñu borom def ci ci mbindeef yooyu day wane maanaam kaawteef suñu borom la ni kawee ci bindam ak ci xaraleem te bu ci ne yi gudd fan tamit noonu la am nuñ mele ndax ñoom it seeni i seen i seen i seen i seen i jëmm du bokk ak jëmm yi ñuy wax yii dañuy faral di gàtt dañuy faral di yee dañuy gudd rëy am jëmm seen bant it am njariñ loo xam ne bële seen bant su ne bantu bantu bantu bantu nu ñu ko waxee lay wax papaaya kan moo ko mën a jariñoo am na njariñ sax waaye bëriwul lu ñu ko mën a jariñoo bant ron kenn ku ne xam na lu mu noonu moo utale ko suñu borom def ci mbindeef yooyu kenn ku ne ci am na loo loo looy jëriñ loo ëppale ki ci am na loo loo loo loo ko sànni. jërëjëf noonu nga waxee wàllu environnement sëñ bi lu am solo la ndax da ngay gis ni fi ndoll nit ki su bijaawee sax bu teeñ juddoo ci bijaaw bi day weex fi ndoll loolu ab seetlu la fi ndoll nit ku bijaaw boo xoolee teeñ bi nekk ci bopp bi day weex loolu day wane ne environnement day lu am solo maanaam même nit ki environnement bi mu nekk day am tasir bu mag bu muy def ci moom kii da doon laaj li ñuy wax amaliyatu talxiq maanaam garab bu demee ba toll ci war a tëbu maanaam war a ñor ci waxin maanaam fan lay jaar ba tëbu fan lay jaar ba ñor ndax garab yu góor daa am garab yu jigéen am nan la ñuy fexe ba ba ba. loolu ma maa ngi sant bu baax ndax da ngaa indi li nga li nga njëkk wax léegi rek mooy wàllu maanaam environnement suñ borom ci xaraleem moo def harmonie bu yéeme ci mbindeefam yi moo def li ma wax sànq kenn nit ñi mënti ñàkk sa morom. garab am na bërëb yoo xam ne mënta ñàkk nit ndax ak daay fu mu tàkkee garab du ko fay ñu da koy fay euh, mala su su dawee fu muy làqatu li ci ëpp ci garab ci biir garab lay dàqanteeg morom ji kër kër ngir mucc ci moom foo fekk gaynde guy dàq ak euh, ak ak kii euh, antilope tey fàtte tur yi ñu koy waxati mooy mala yi gaynde yi far lekk rek damay fàtte tur tamit niroog bëy am na lu niroog bëy kéwél mu ko baat kéwél kéwél fi nekk nii gaynde ko ëpp doole fuuf ci daw fan lay fan fan la suñu borom defal yërmaane ci ci àll bi day daw ba ci yàgg mu ni xin ci garab su mbaxee rek gay gay nekk daal di frein su frein gay dootu amul doole day def ci diggante ñaari xeet yooyu kii ko ëpp doole fuuf gën ko gaaw fuuf waaye keekat gaawaayam dooleem yëpp su dawee su freiné rek day am problème te kee moom mën naa laxaj laxaj ji gaaw daa déparaat du ko wàññi dara li ma bëgg a wax ci mala yi mbindeef mbindeef yi suñu borom moo leen bindee noonu kenn ku ne am na soo xoolee bu baax da nga gis ci yàlla joo xam ne subhaanallah loolu nga wax léegi nag ci euh, wàllu euh, garab yi seen tótóor ak seen meññ loolu dafa am solo ndax da nga dikkaat ci problématique environnement mooy li ma wax léegi rek garab du garab kese ngay jël atte ko garab ak li ko wër lépp nga atte doomu aadama ndax doomu aadama mënu ko ñàkk mala yi ndax mala yi mënu ko ñàkk lan mooy faral di def li ñuy wax pollinisation mooy loolu ngay wax pollinisation mooy garab bu toll ci meññ tótóor bu góor baal bu jigéen ba soo gisee tàndarma nit damay faral di jàmm man dama am tàndarma waaye moom du meññ da gis mu meññ sax waaye du du tóor waaye du du am doom li koy waral mooy tàndarma bu góor dafa am tàndarma bu jigéen dafa am te dañoo war a jege dëkkoo yàlla day def suñu tóotóor yi ñoom ñaar dañuy wecc ay tóotóor wecce boobu tóotóor yi mooy indi ñuy meññ ñooñu ngeen wax ci naa yi ñu ko daan def noonu dañ leen jël tóotóor bu góor bi teg ko ci bu ci bu góor bi ci bu jigéen bi def def ko ci beneen bi so soxaat bi noonu su ko defee garab ga day mel ne day day day day polliniser wu li ëpp nag ci loolu li koy def ci mala yi la ci mala yoo xam ne ñëpp leen xeeb dañu ñu bàyyi xel muy ay euh, yàmm muy ay lëppalëp kenn moo gëj gis ki ngeen gëj gis lëppalëp subhanallah te moo naam mënuñu ko ñàkk <laughs> lépp suñu borom bi dara ciy neen lëppalëp nii nga gis ngeen di ko xeeb naan as lëppalëp day naaw nàngam nàngam suñ su bëraana lu mu ñàkk loo xam ne euh, bërëb boo xam ne loolu moo tax garab yi te tóortuñ ndax dañu rey bañ jeex tàkk amatuñu fuñ dund amatuñu fuñ làqu ndax mala yooyu dañoo baaxoo dëkk ci ay ay ay bois li ñuy wax bois mooy ab forêt boo xam ne day am xeetu garab bu ne ci yooyu lañuy seen dund ci loolu la nekk te loolu mooy seen rôle ci ci ci ci ci ci équilibre bi ñu am fii ci kaw suuf suñ leen sànkee soo gisee tubaab yi fi nekk ni bëri ne poson yoo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo ci suñu réew mi jëfandikoo ñu bàyyi nañ ko ñoom bu yàgg ndax xam nañ ne dañuy loraale ci yeneen mbindeef yi yoo xam ne mënuñu ko ñàkk sax yi ngay gis nangam nangam yi eh, mënuñu ko ñàkk dafa am lu ci yoo xam ne su ëpp waaye mënuñu ko ñàkk kon nag tàndarma gu soo amee tàndarma gu jigéen tàndarma gu jigéen na nga koy xàmmee <laughs> neex naa xàmmee loolu moom lu yomb la tàndarma ku jigéen soo ko seetloo bu baax da gis ci taat bi mu am yeneen tàndarma yu ndaw yu judd loolu mooy tàndarma gu jigéen soo gisee koo xam ne amul yu ndaw yu judd yooyu rek te mu fekk mu mag la tàndarma gu góor la loolu neex naa xàmmee <laughs> waaye noonu lay demee suñ borom moo jëf ci yërmandeem bindee fi kenn ku nekk ñun am na loo jëriñ sa morom moo tax yamb yi ngay gis Euh, mënuñu ko ñàkk dana mis mas a gis benn bis benn benn reportage benn ci benn tool kenn du am toolub euh, kii amande amande xeetu gerte la buy faral di am ci ci réew naar yi be ci borom tool bi euh, jub tool bi dégg yam yi diw mu ne diw bu métti nga xam ne dañuy wóor ne ku fi jege moom yam bi kese la waaye mu ne dégg dégg ngeen li may dégg ñu ne ko ñu waaj ne ko waaw mu ne ko ñu ne wuus dëgg la wuus dëgg lay dégg li mu bëgg wax mooy jëmmi yamb yooyu ñooy def ak ak ak mooy jëf alalam Chine gi ngeen di dégg bu yàgg dégg na ab ab reportage bu ñu def boo xam ne dañoo am problème di dafa dugalaat ay yamb ndax seen seen xër xam nga yëf chinois dañuy ëppal saa su ne rey gu ñu rey seen yenn mala yi ñoo ngi fay dugalaat am yenn tóortóor yi euh, mën a meññ seen seen dëkk kon nag loolu moo moo mooy indi soo bëggee garab buy meññ dafa am ay mala yoo xam ne loolu mooy seen liggéey ci dal ndax garab li ma sànq rek moom yàlla defal na ko tawfeex boo xam ne fi mu toog lay toog def li muy def ci yërmaane suñu borom def na ay midéef yoo xam ne ñoo jële ci bi yóbbu ci bee ba ci ngelaw li buñ ko fàtte ndax beral loo xam ne ci tàndarma yooyu ñuy wax li ko daan tóotóorlu dañu daan jege dëkkoo eh, ngelaw li upp bi dem ci bee upp bee dem ci bële muy tóotóor di may dañ ko bis seetlu nag moo tax ñun may ñaan bu baax a baax gone yi judd léegi ak gone yi génération yi ñu doolee góorgóorlu ci njàng ak ublu xam-xam yooyu ndax kat ñun gannaawe nañ ci lool ba jéggi dayoo te ñoo gën a soxla woo ñëpp ndax eh, suñu lor ji ñuy ñuy séntu ci ci wàllu garab ci wàllu suñu gàncax gi wàllu environnement bi benn tubaab du bàyyi am réew mi di ñu di ñu ko defaral kon nag bàyyi ba ñu defar suñu réew mi su fekkee nar naruñoo gàddaay ñun ñëpp dem Europe de mbaa amee te yaakaar naa du mën a nekk bàyyi ba ñu góoroo ci defar fii ngir mën fee toog toog bi rafet jërëjëf Mbacke ci leeral li am solo yooyu amaliyatu talxeeq euh, talxeeq boobu bu am solo la fi lu ñuy xeeba man dama am garabu tàndarma day ñor wax dëgg yàlla mais doom yi sëñ bi su demee ba verte nii maanaam du du ma dul man a fexe ba mu xonq nii ma mais doom yi dina mat comme dina mat moom comme nii actuellement même bu demoon kër gi sax moon loo ko sama garab yi tànn muy ñor nañ loolu waaye mun maa fexe ba doom yi loolu kon maanaam li koy waral loolu eh, day day garab dafa am fu mu baaxoo nekk ci environnement bu mu baaxoo nekk am lu mu fay xaral di am loolu moo koy may li mu war a mu matal li mu def mu ngi mel ne nit rek nga jox jox dun ko xaw na xari ci moom su dëppoo li mu li mu soxla ngir màgg du màgg li muy wax sànq dafa wax sànq loo xam ne sax mi temps waxtu mayu woon ma yaatal ci maa ngi junj sànq ci jëmmi lekk foyteef ci gone yi ndax ma ne gone yi dafa am loo xam ne damaa gis koo xam ne docteur dafa maa mës wan sama mbokk moo xam ne yàlla daf ko natt moo am jàngoroy dama dem mu ne ma gis nga kii bëtam yi benn bët bi dañ ne ko du gis waaye fi ne dara sikku ci ma ne ko loolu mu mën nekkee mu ne def di ba mu tollee ci bët bi bët bi war a jàng gis dafa wànnentoon faj ñu ko bu baax bët ba far toog di xoole beneen bay bay bay xool ànd ñoom ñaar te dafa am waxtu woo ko war def diggante juróom benn at yooyu su ko xasee weer tàggatu bët ñaari tàggatuñu seen bopp ngir ànd duñ ko def mindeef yëpp noonu lañ mel dafa am loo xam ne ci seen dund dafa am waxtu wu ko war a defee gone yi moo tax mën a sànq ñu lekk fuytee waxtu wu ñu ko war a lekkee mooy tax ñu wér wér ga ci war seen xel ubbi ko ah, na na mu a màgge eh, seen i jëm màgge na mu war ñu am wér gi ñu war a séntu ci ëllëg ci ñoom kon soo gisee bu njëkk ñeneen ñu jël xel yi naqari nangam nangam bu njëkk sëñ bi nit ñi dañu daan lekk fu ñu toll ay fooy def foo tourné néew jaa ngi sawet foo tourné mango jaa ngi sawet foo tourné sumb ci nangam nangam fan nga gisati sumb fan nga gisati néew fan nga gisati loolu amatul daanaka kon nag manqué nañ ay vitamine ci loolu war nañ ko góor ngir delloo si ko jënd ay garab ci tubaab nag sakkanul yaakaar na sa jëmbat ay garab moo gën a sakkan insha allah ci gi loolu li ngi di faj mooy li manqué nga koy yokkal li ci ëpp ci garab yi suñ tolloo ci tótóor dañuy soxla Euh, ay nutriments yu ëpp la soxla woon maa ngi koy wax sànq di ko juñ ci garab ndox mi muy ngecc ci suuf dafay ànd ak dund gi nekk ci suuf si dund googu su ko yéegalee ci kaw ci xob ya xob ya am nu mu ko toog ak jant bi mooy jur suukar si su fekkee li muy jëlee ci suuf euh, ferñeent ya vitamines ya mat minéraux yi matin na mu ko bëggee woon su àggee ci kaw suukar sa muy def da du doy wala qualité bi du demee na nga ko bëggee moo tax garab su tollee ci waxtu woowu da nga koy dimbalee euh, maanaam defal ko ay produits yoo xam da koy dimbali ba mu mën a def synthèse bi mu war a def ndax xëy na bërëb bi mu nekk dafa baaxoo bërëb boo xam ne dafa baaxoo nekk moo tax mu ne garab boo gis mën a nekk fu ne daanaka waaye da def yitte ji ci war ngir mu mën a nekkee noo xam ne day mel ne garab bu soo gisee tànn bu samp ci daanaka ci dëkk ak dex foofu fekk day meññ meññ bu di doom yu rëy yu rafet lay am loolu moo ko waral fi mu nekk la fi mu nekk nii sa kër da ngay fexe ba yokk suuf ak dund dimbali ko ba pare it am produit yoo xam ne ñu ngi koy defar jamono yi soo ko defee ci kaw tótóor bi dana ko dimbali ngir mu mu mu téye ko ngir mu bañ wadd ngir mu rafetal ko mën a dijj dijj gu rafet ba pare it maanaam euh, doom bi mën a euh, xam nga garab maa mën naa meñ toll ni mu war toll waaye soppe couleur bi nga wax léegi loolu yi dafa am lu lu lu lu koy def euh, ci naaj ak ci ay lu jóge ci suuf loo xam ne xëy na da nga ko war a defal dundee dimbalee ko incha allah. jërëjëf mbokk mi mu ne da doon laaj li ñuy wax greffé mooy garab boo xam ne day ñor doom yu tuuti. nga bëgg koo defal muy ñor doom yu mag ñu di ko greffé nan lañuy ñuy greffé. Euh, xeetu technique la boo xam ne doomu aadama yi dañ ko yàgg jëfandikoo dañ ko seetlu rek xam naa gis ne garab yenn saay soo boolee garab gi dafa am yàlla yi mooy karim loolu képp mën nga ci taxaw yéen ci ñemeet suñu borom fi nekk nii soo jëlee ak màngo hmm, bëgg ko greffé limon du sotti soo jëlee taba greffé ko tabax dana sotti su jëlee guro greffé ko tabax dana sotti su jëlee limon greffé ko orange dana sotti soo jëlee orange greffé ko pamplemousse dana sotti xol na suñu borom ni mu xaralaat ni mu wutalee maanaam ci tënk dafa mel ne greffé ay ay ay ay mën a ànd la ci jaxasoo ci deret dafa am xeeti garab yoo xam ne seen deret mën nañu jaxasoo waaye garab dafa am nu mu bindoo noo xam ne ab car fu mu taxawee day am xelum boppam xelum eh, ban xeetu doom la war a war a meññ ban xeetu xob la war a génne ban xeetu bant la war a génne bantu eh, orange ak bantu clémentine bokkuñ joteguñ dara <laughs> soo ñu gisee sax xam ko da ngay gis bantu clémentine ni muy xaw a mel ne loolu ras nii am am sewaay gu am mi la ma nga rëdd bu bu orange day gën a tal gën a nekk ak bant bant yax bokkuñ waaye mën nañoo ànd yërmande suñu borom def na ne mën ngaa jël yenn ci garab yi yoo xam ne dafa am loolu neex ci ñoom seen tóotóor daf laa neex seen doom bi ñu meññ daf laa neex seeni i xob daf laa neex seen forme seen i màggaay daf laa neex nga jël ko def ko ci bi nga xam ne sax na ba noppi sa kër ndax garab kat ay ay ay ay pàcc la am na pàcc bi fi di suuf muy reen yi bant bi ko téye ak xob yi ca kaw li ci ëpp nag greffé li ñuy def mooy dañuy jël xob ya ci kaw def ko muy xeet woo xam ne dafa gën a dëppoo bëgg-bëgg nit ki masala nit di jëm ak dem ba ci biir gis na kat mango ngi kat neexu ko mu tàyyi koo dagg carrément rey ko tàmbaliwaat mën ngaa jël geneen mango xam ne gis nga ni ki ko yi neex na la lool rafet na lool ci yow nga jël ko dagg ci ab car day mel na li ngay fexe def ko rek lu simple la da ubbi seen der yi fexe ba seen yaram yi laalante takk ko su yàggee dañuy dem ba jaxasoo ba deret yi mel ni circulé jóge ci bi dem ci bi ci des mu lëkk ko defee nag car ya co garabu cosaan nga daan génnee ñu koy dagg di ko dindi mu nekk garab bu bees bi nga xam ne moom lañ ci def moo ci des suñ ko ci defee day indaale xelum nday jëm jógee doom yeneen tolloon xob yeneen meloon car banam daan màgge loolu mooy greffe man nag sama xelum bopp ak sama expérience bopp damay déconseiller damay euh, tàgg euh, soñ ni ñu di ko moytu greffage dafa war a am yilla balaa nga ko def bu caagee da ngay gis greffe rek nga ne neex na ma dama koy greffe déedéet war naa am ndax garab buñ buñ greffé mi ngi mel na nga boole ñaar yu bokku cosaan mënuñu ànd ab diggante ba ci yàgg yenn saay ñu féewuloo am nuñ ciyee soo gisee garabu greffage yenn saay dañuy dem ba ci yàgg moo ko ci benn doomu dajeg yenn saay noonu am loo xam duñu xam nuñ koy ko tur rek <laughs> <laughs> tudd mooy day dem ba ci yàgg kan ko kan ko kan sexaloon euh, baatu baatu kan ko sexaloon mu yàbbi ko noonu doo ngay demee su ko yàbbee nag ñoom ñaar yëpp ànd dee ndax attanu ko moo tax li gën soo ko mënee mooy nga ut garab goo xam ne euh, dëgër na wér na rafet na tey it garab dafa am sélection nit ñi ni ñuy utee ci jëmm ci cër ñi euh, ñii dañuy faral di gàtt ñii faral li mel ñi noonu la garab yi mel soo jëlee garab gi gën a rafet jël doomam jëmbat ko garab bu rafet lu gën a rafet lay jural noonu la noonu la ni ñuy sélection yi jiw <laughs> noonu dong li demee garab it dafa aajoo nga tànn jiw ga gën a baax jiw ga gën a baax li mooy ga nga xam dafa ñoree ci ndeyam am taar am nu mel ci taar ba pare ñor ci leen bu wadd boobu moom engendre na moxtaare lool li ci ëpp bu foo ko jëma da ci am la nga bëgg mi ngi noonu jaa ngeen jërëjëf kon noonu ñu dégge ko noon bu baax a baax mbokk mi nee na day laaj ni dañoo gis ci fajum cosaan dañuy jëfandikoo ay reen ak i sunguf mu ne ndax doonu baaxe ci lenn ci garab yi nga xamante ne day faj ndax léegi bi ngay waxtaan damaa dégg nga tudd lu mel ni euh, mbaam àll mooy bi ngay nettali tuubaa bay nettali noonu ko sëñ bi doon waxe te dama dégg borom xam-xam yi ñu ni rab woowu li ëpp ci li muy dundee fayaar la garab bu ñuy wax fayaar ba tax na sax fayaar day garab boo xam ne dafa bëri ay njëriñ trop trop ndax soo koy naan xaj ne di nga bëgg lekk dana la dollil wér gu bare bare ndax doon mën a dollil yeneen garab yi itam ñu mën koo jëfandikoo. garab li ñuy wax garab yi garab yàlla yi laa ko mën a wooye ndax garab wala dafa yomb lool <laughs> tey ñu wooye garab yi naar wala garab yi séeréer <laughs> ga garab yi suñu borom def yàlla da ci def li ma doon wax pas sànq ci yërmandeem yàlla mooy jël garab muy ab mbir la moo xam ne mu mu mu central ci ab processus mooy day jël ci suuf si ndox ak ay ferñeent yoo xam ne yow man ñu ko jariñoo noonu garab gi mën na koo jariñoo mu jël ko ngecc ko boole ko def ko ci am meen moo xam ne da koy jële ci suuf yéegal ko ci kaw ci xob ya su àggee ci xob ya xob yooyu togg ko wàcce ko ay suukar suukar yooyu la wax sànq ab baat la rek bu ma ëmb lu bëree bëri ay xeeti mbir lu bëree bëri lay togg yii dee dem ci garab gi ngir ak màggam yi dem ci xob yi ñi dem ci car yi ñi demaat ci suuf ci reen yi bu ci ne ci yooyu yàlla moo def ci loolu la daanak li ëpp ci li ñuy wax garab baanag luy faj ci ci loolu la suñu borom tëgg ci garab yi bu ne am lu muy def yii dañuy yokk sa xiif ngay gën a xiif ngir am appétit te yaakaar naa kenn ku ne xam ne nit dina dem foo xam ne docteur dana jox ay garab ngir ngay naan ay garab ngir mën a xiif ngir mën a lekk ndax jàngoor la ci nit nit dana dem ba yenn saa yi ak jiiram ji takku luy tekki biir eh, xeeti eh, loo looro yeeg yooyu nit li ñuy wax courbature sa yaram dem ba di métti métti boo xam da ngay gis ni li am na lu fusu sa yaram sa sa mënutu def dara ni càcc mënutu dara eh, looro yeeg yooyu ni reen yi bu ci ne ci ñooñu loo tax ma wax sànq ne maa ngi sàkkuwaat ci ndaw ñi ñu góorgóorlu ci jàngaat xeetu njàng moomu ndax loolu tubaab bi kese moomuñu ko gëstu googu lu tax ñu war ko moom ñoom kese mag ñi ko daan def fii di defar ay garab yoo xam dañ ci daan faj suñu jàngoro lu ñu daan def di seetlu di gëstu jël bi def ko xool ba xam ah, su defee ñi ko ñun kër yi ko gis ñu ko defee faj na nangam di ko def nànk ba bañ cee am xam-xam bu wér ci ci faj gi ak ci ci fagaru gi kon bëri na fi ci garab yi ci ëpp te mën naa ne xanaa kay ñàkk xam lu genn garab bi jariñ waaye gëm naa ne amul genn garab bu amul njariñ ci wàllu faj waaw loolu moom dama koy soo xoolee baax ci jël sump sump fi nekk nii màcc ko kenn ku ne xam na ne ay biiru tension gi da koy dimbali euh, kenn euh, problème mu der yi ñu am picc yi xew ndoxum si nangam nangam nangam lan lañ koy faje diggante ay xayak <laughs> xas mu xayak reen xay nangam nangam xëy na man sama gëstu bopp xóotu xóotuluguma ci loolu moo tax ma sànq ma ma ma ñaan loolu ci ndaw ñi mu am ñoo xam ne xam nga nit nit mënta yàlla dafa am doomu dafa am yem waay ci mbir moo gis ñun lool moo ñuy lor dañuy bëgg tasaaroo ci lu ne du sotti faaw ñi féete kenn ku ne am foo féete te gëm naa ne mën naa am ci ndaw ñu juddoo fi ñoo xam ne mën nañu sori ci loolu ci gis ko ba di ko yóbbu bitim rek dinañ ko jox ci faj am na fi sax nag wax dëgg yàlla garab yu bëri yoo xam ne dañ koy fajee yu am solo yu am njëriñ waaye jàpp naa ne gëstu gi des na xóotal gëstu gi des na moderniser gi des na mooy maanaam dem ba mën a wax nit ki lu leer du caa ngeen làmbut rek naanal lii rek soo demee dana faj nangam déedéet am ci gëstu bu leer bu wóor goo xam ne xëy na kii am na lu mu jëlee ci maamam yóbbu ko ci koo xam ne dafa am laboratoire day gëstu garab gi xoola ci nekk la muy génne xam molécule ba na mel xam nañ ko mën a modifier ba danañu dimbali sax bañ mën ko denc denc bu yàgg ndax yenn garab yi fi nekk nii su suñ tollee ci yenn waxtu doo ko mën a am ndax tutur dafa am wax bu muy am reen yi dafa am wax bu muy daggee yëpp duñ ko mën a kon denc gi ak conservation ak transformation bi dañoo war war nañ ko bàyyi xel te góorgóorlu ci jërëjëf sëriñ bi kii nee na day laaj sun barab yi maanaam diggante Touba ak Darou Mouhty yan garab ñoo fi gën loolu moom naa bu leer nañ eh, li ci njëkk mooy eh, suñ borom dafa def dama am waxtu bi sax waaye suñ ngeen seetee bu baax ci eh, surut nuur la la nu sama bi mu yàlla foofu muy wax la saxri ma la xarab yee googu muy wax dafa mel ne li mu bëgg wax par là mooy mel ne garab bu ne dafa am fu mu war a fu mu bokk bërëb bu mu dëkk bu mu bu mu bu mu baaxoo nekk bu mu gënee kon nag li ma jàpp ni li xel mi gën a direct li war def mooy xool li nga xam ne baaxoo na nekk te lañ ko fekkoon ñu delloo si fi tàmbalee ci loolu leneen ñu ci yokk ñu yokk suñ ciy yokk ay tàndarma ñu yokk ci tàndarma baaxoo fay nekk nañ toppatoo suñ garab bopp yi suñu xay yi suñ euh, bente yi suñu looro yi suñ dimb yi suñ mango yi mooy suñuy garab yi aada moom lañ fi xamoon moom mooy suñu garab yi suuf sii moo fi baaxoo nekk soo gisee li may wax sànq gendarme googu mooy li ma lu junj rek mooy dañ ko jële fu mu baaxoo nekk indi ko foo xam ne baaxoo fa nekk donc foog nga dimbalee ko loo xam ne euh, mooy aadam te amu ko fii loolu mooy indi yenn jafe ci yenn garab yi moo tax ma ne garab gi ñu fi war a def li ñu fi war a def te yaakaar naa li ñu gën a soxla fii mooy wàññi tàngoor wi yokk ay ker yokk li ñuy fajoo suñu jàngoor yi nga xam ne mën nañ ko faj soxla ñu jënd ay daal li ñu seetlu mooy doomu garab bu jëndee ñu defaree ko euh, maison Alfort ci France dërëm buy génn fii dem ca France ñu koy jëriñoo te ñun dañ koy ñàkk bu faaw te moo naam mën nañ koo faje fii boobu bu metti wax dëgg yàlla yaakaar naa ne garab buy faj war nañ ko mën defar fii soxla ñuy dem ba ci France di ko garab di ko ci di ko ci ak gaal di ko indi fii di ko di ko bëgg a fajoo di ci jox suñu alal jeex war nañ ci mën a góorgóorlu moo tax ma ne garab yi réew lañ fi war a delloo si mooy yi nga xam ne baaxoo nañ fee nekk yàlla def na te suñu borom moo leen tànn def leen fi tamit bërëb bu ne garab gam laaj fi nekk nii ma jox la masal mu ko euh, fi tubaab yi filaaw nangu na fi lool ndax dafa bëgg suuf su tumuraanke dafa bëgg euh, tàngoor xay nangu na fi lool ndax dafa baaxoo di di gas fu xóol di jëli ndox mi fi ndox mi dafa sori mën na fi nekk bañit xorom filaaw bañit xorom ndox am xorom am na fi amul problème <laughs> mën nañ ko jëriñoo soo demee fu jege Ndakaaru ñoom gën naa féex yenn garab yi xeet yi fooyteef yi mel ni ay orange nangam nanga fa la gën a nangoo fii dafay jafe ndax tàngooru metti ak yenn climat yi eh, fii mango nangu na fi lool ndax tàngoor yu mu laaj suuf su suuf su diis si mu laaj am na fi soo demee weti Saalum mango boo fa def mu dem macha allah waaye yóbbu fa ak eh, ak koko du màgg dimbali leen ma ngeen seetlu li ma leen wax dem leen sa Saalum ngeen xool ba xam da ngeen fa gis koko <laughs> wala boog du gaaw a màgg lan ma ko waral dafa am bërëb bu ne dafa am garab yu mu gën a yelloo moo tax ñun sama liggéey man loolu laay wax toujours ne li ma jàpp jàpp sama liggéey dëgg-dëgg mooy xàmmee garab yi baax fii yi fi yelloo yi fi gën a mën dëppoo ak bërëb bi ma fexe ba mu indi ko fi yeneen yit nag ngir barkeeloo ngir xam ko mën nañ ko fee indi ñu jëm ko fa def te jox ko li mu laaj ngir mu nekk daa man jàpp naa ne jëmmi gis garab goo xam suñu borom bindi ko rek ni mu bindoo ni mu taaroo ni mu mel ni mu njariñ doy na ma sëkk ci garab wax nu ma laaj ak jariñoo ak ak leneen njaay ngi ci leeral yu am solo yooyu mbokk mi ne doon ak laa dire ndax nee na moom day sonn ci jëmbat ay garab fii waaye day seetlu ni bu jëmbatee garab li ci ak max daal moo ko koy xaj mu doon laaj ndax amoo loo ko ci mën a tegtal garab luy faj ak max ba tax du lekk garab du ko yàq. bëri na euh, bëri na lool lu ci war def garab nag li ma wax léegi rek dafa amu yoon xam nga garabu àll yàlla ci yërmaaneem dana ko dana ko dana ko feexal li ci ëpp dana ko li mu soxla dana ko am garabi taax nag dafa wuute yi taax tabax nañ fi ciment bu du jeex def nañ fi ay produits suuf sa euh, gas nañ ko wàq nañ ko jaxase nañ ko nu ko war a jaxasoo néewal nañ ko doole ci sababu biñ ko goree yàgg na ndax li ñuy fàtte mooy xob yi war di taqal dañu jàpp ne di taqal waaye suñ borom def na ne <laughs> mooy dundal suuf si <laughs> mooy tax suuf si naat ba garab geneen mën faa dund suñu borom daraam neenu subhaanallah li mu def daraam neenu loo gis ci li mu def soo ko xoolee la muy jëriñ direct la soo ko dindee dañu loolu ci taax yi loolu amatu fi moo tax garab jafe fi euh, mitéef yooyu ngay wax fi nekk nii mën nañu jàpp ne ñuy lor lañ waaye ñu am njëriñ lañ ndax ñooy ñooy lekk bant xob yooyu nekk ci suuf soppi ko muy garab gi dundee waaye dafa war a am ak digg doomu équilibre dañ ci war a am aslëf du ëpp du du yées su su ëppee garab ga dee su yéesee garab ga du gaaw màgg ndax du dund na war a dundee donc moo tax li ëpp ci garab soo ko jëm bërëb bi nga ko jëmbat tegtal bu yomb loo xam ñëpp mën nañu ko def mooy euh, fonk maanaam soo jëmbat balaa ngaa jëmbat nga gas pax mi lu yàgg bàyyi ko mu af ay fan soo loolu weesoo soo koy soo demee ba koy kii nga jël doomu taal doomu taal nii képp doomu taal jaxase ko suuf si ba mu jaxasoo ak fii mi def ko ci waaw ñaareel ba it am na produit yu ñu ciy def yoo xam ne am na fii ci boutique yi ñu koy jaay ay furadan pérical yu yëpp li ñu wax insecticide la luy rey xeet yooyu waaye bu mu ëpp ndax soxla nañ ko moom it xam jërëjëf bu baax a baax di la gërëm bismillah jërëjëf